fi jam'i ma farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fil baab ath-thaalith fil adabi wal fadaa'il fi faslun in taltafit li muujibi shakwa lahum fa minhu tub lillaahi wahdar xaalahum mu nekkoon sëriñ bi radiyallahu anhu mu ngi doon wax ba léegi ci yi nga xam ne taxawaay yi nga xam ne jaam bi ñeent yi nga xam ne da ko war a sàmmonte la jamono ji nga xamante ne taxawaay bi nga xam ne jaamu yàlla borom bi feeñale ci moom beneen bi ñaareel bi nga xam ne ay la fi jaare ci moom ñetteel bi mooy jamono ji nga xam ne da koo seetaan ay mooy yàlla di jaare ci moom waaye beneen bi bu mujj bi mooy jamono ji nga xamante ne borom bi ci maanu teem moo koy teg ay natt yu metti waxoon na la yii yépp mu ngi la doon wax ñu ngi ci bu mujj bii lan mooy teggin ya ak àqi yamu laaj te bés boo ko deful jamono jamu ba ba mu ba ba ba feer ba tàngee bés boo ko deful jamono ba mu agsee ba la laalee gis nga bu la wanee gannaaw jeex na c'est fini mu ne intal tafit boo fi gestoo li muuji bi shakwa ñeel ki nga xamante ne moo waralu boroomu chaque euh, shakwa mooy lanti mooy li ñu wax mooy jàmbat voilà aji waral jàmbat ji boo nekkee yow nekk fi di di di di di di di ñeel di ñeel ñan nit ñi xamante ne loolu def nga lu garaw loo xamante ne sa borom man na la cee jéppi man na laa mere mën na laa tegum sànjam kon nag bu loolu dalee bu la loolu dalee nan ngay def fa min minhu tub waaw tuubal génnal ci sa njàmbat googee nga doon dem di jàmbat nit ñi bàyyi sa boroom lillaahi tuubal nga gaaw dem tuubal ngir sa borom wax dar xaalahum te na nga moytu mbiru nit ñi ndax duñ la xamal dañ lay xamal siiwalal la sa mbir mais manuñ la koo fajal rawatina nga ne yoon yoon yàlla nga fàtte sa borom di jàmbal nit ñi ay waaye man de temps yi xaw na am problème man de temps yi waaw fàtte sa borom yow moo mee di def lool boo fi gestoo nit ñi na nga moytu seeni mbir te nga gaaw xam ne loolu kese bàkkaar bu rëy a génnal ci loolu te dem tuub ngir ci sa borom mu ne fama yusibuna min arrazaya bi kasbi aydina min alxataaya min thamma kaana sabbuna lidaalama zulman kama attafaqa fihi alalaman mu ne sëriñ bi radiyallahu anhu mu ne min thamma mu ne fama yusibuna walla lépp lu ñu dal min arrazaya ci ay musiba ci ay natt yu metti nañu leer ne bi kas bi ay diina jógewul fenn lu dul ci loo xam ne ñun ñoo ko fàggu maa asaabaka min musiba fa nafsik waaw suñu boroom nee na lépp lu la dal ci yoo xamante ne lu naqari la yëgal yow jaam bi kenn ci sa bopp la jóge waaw fa min nafsik jógewul fenn lu dul ci sa bopp yaa def loo xamante ne nii loo xamante ne nii moo tax boroom bi daal di lay bàyyi loo lay dal la maa asaabaka min xasanatin fa min allah lu la dal ci lu yiiw rekk ci yàlla la tukkee waaye wa maa asaabaka min sayyi'atin fa min nafsik waaw lépp lu la dal ci safaan rekk xamal na yow jaam bi ci sa bakkan la jóge yaa ko fàggu léegi nag man ngaa xam yow lu tax man ngaa xam li haa waaw kay lii bàkkaar bi ma defoon sàng bu sàngam même bu dee xalaat bu ñaaw la moo tax lii dal ma xoolal li imaam Sufyaan waxoon <laughs> te gisoon ko radiyallahu anhu as-Sawri ñu xañ ko mu mu taxaw dinaa fi la juróomi weer ndax benn bàkkaar ñooñu ñooy ñi mat ñooñu ñooy dëgg-dëgg nit yàlla da ngay toog li la dal du noonu da ngay toog di xalaat xool fan la jóge waaye yëg di yooyu yépp ba pare di tuumaal nit ñi déedéet di tuumaal sa borom waaw mooy da seet léegi nit ki mën naa xam nag lu tax. mën na koo ñàkk xam waaye daal lu xamal ne fama naa lu ñu dal mina yaa ci ay mitit ci ay mbugal bi kas bi ay diina ci suñu fàgguteeg suñu loxo la minal yaa ci ay bàkkaar yu ñu def moom lañu borom bi daldi def bàkkaar wax naa la bu nekk di am na ay ay ay ay effet secondaire yu muy def yooyee nag mooy mbugal yi lay dal musiba yi lay dal ngir borom bi indiwaat la ci boppam azza wa jalla mu ne min samma foofee nag moo tax kaana nekk na sabbunaa li zalama di suñu ŋàññ ci ñi nga xam ne ñooy tooñkat yi koo xam ne boroom nguur la tooñ la jël sa alal nga koy ŋàññ mu ne loolee foofee nag comme que yow lépp lu ñu dal ci lu metti ñun ñoo ko fàggu ñoo def bàkkaar wala am na luñ def lu tax borom bi def ubbi buntu tooñkat boobu dal dal suñu kaw boo ko xamee noonu mu ne looloo tax nag <laughs> foofee kon nag bi di ŋàññ tooñkat yi ci nangu sa suuf te moo jalaa jaay doole kese mu ne loolee di leen ŋàññ nag daa nekk zulman ak tooñ guñ leen di tooñ ndax bu ñu xamoon dëgg suñu bopp lañuy ñuy seetaat def introspection xaw ma xoolaat suñu bopp xam ne eh maa def faay boo xam ne moo tax borom bi seetaan waa yii man a agsi ci sama moomeel ba man cee jël loo xam ne waru ko woon a jël kon loolu nekk tooñ di leen ŋàñña kamaa keem ni nga xam ne ittafaqa la ci dëppoo fii ci wax jii ma wax man Bamba al alama boroom xam-xam yi nga xam ne ay doj lañu ay montagne lañu waaw ñoo féete kaw ñi nga xamante ne ñooy boroom xam-xam yi ñooy ñooñu lii dañ cee dëppoo këne lool mooy côté xaqiiqa yi boo seetee seet dëgg-dëgg da nga naan ah li ma dal de neqari na waaye <laughs> ci man la jóge de waaw waaw ci man la jóge voilà mu ne li daaka aydan kaana ru'yatu ni'am 'inda dhawil 'uqul fi tayyin niqam mu ne li daalika li daaka lii ma wax nii moo tax man Bamba radiyallahu anhu aydan ba léegi kaana ru'yatu ni'am gis nga xool di gis xéewal yi la borom bi defal 'inda dhawil 'uqul fa borom xel yi ñaw yi borom xam-xam yu mag yi rahmatullah alayhim dañuy gis ne lii fii tayyin niqab mu ngi nekk ci lem gu la borom bi di lemal li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mooy mbugal yim lay teg nattu yi dangay jàpp ne lii nii xéewal gu mag la waaw parce que borom bi damaa teg nattu bi pour indiwaat ma ci boppam waaw ñu gis ne lii xéewal la nattu ki ci boppam mooy dëgg-dëgg xéewal sax waaw waaw moo tax keroog bi saxaaba yu jógee Uhud leen dal metti lool waaw affaire bi tar lool ci ñoom waaw suñu boroom wàcce laaya ca suuratu euh, Ali Imran di wax li tax defet bi dal leen waaw waaye keroog bi nga xamante ne nii ci la xaadisatul ifki waaw duur duur labu binaabul duur muy euh, nettali duur gu mag gi nga xam ne moom lañ tegoon ci deru sayyidatu tahira Aisha bintu tahir doomu sayyidina abu abu bakr anhuma mu nekk problème bu garaaw a garaaw ñu tuumaal soxnaa yonent bi alayhi salaam ci njaaloo waaw lan la suñu boroom wax est-ce que mettiwul ci biti nii bañ a metti waaw suñu boroom nan la ko tàmbalee tàmbalee innal ladina jaa'u bil ifki usbatun minkum laa tahsabuhu sharran lakum bal huwa xayrun lakum laa nga ne mu ne gaa yi nga xamante ni nii ñoo indi duur wuy mag wi am mbooloo la mu bokk ci yéen jullit ñi ah. bu leen tuumaal yahuud yi bu leen tuumaal kenn ci yéen la mbooloo mu bokk ci yéen suñu boroom nag ne laa tahsabuhu sharran lakum bu leen jàppee ne loolu sax lu yées la automatiquement lépp yées ngir yéen bal li am ba sax dëgg-dëgg huwa lii nii xayrun lakum moo gën ci yéen ndax tamxiis la te loolu la waxoon waa Uhud wali yumaxis allahu alladina ngir borom bi daal di tàggat génne ak ay tabu ko yooyu yépp moo tax nga gis ci biti du tar la waaye ndekete yoo xéewalu yàlla la loolu moo tax mu ne la looloo tax ah ru'yatu ni'am waaw waaw gisu xéewalu yàlla yi fa boroom xel yu ñaw ya rahmatullah yi mu ngi nekk fii tayyin ne xam bu la lemalee li nga xamante ni mooy ah, ah mettit yéeg ak yi nga xam ne moom la lay daal moom la lay teg ci ay ay musiba waaw mu ne kon xam nga nooy def washkuruhu id lam taku akbara walam tusibka fi diinika tiilikan niqam mu ne washkuruhu kon ni ngay def santal sa borom loolu bokk na ci laadaab yi fii bu la ay ay ay musiba dalee te waxoon na la fële kon nag washkuruhu sant ko id ba nga xam ne lam taku akbara mais musiba bi mu la teg lu mu metti metti nattu bi am na yu ko gën a rëy ndax yonent bi saa nee na ñi gën a ki ëpp nattu ci jaam yi mooy al anbiya yonent yi alayhi salaam ginnaaw topp ko gën a baax topp ko gën a baax kon yow da ngay xam ne kon yow li gën a tar ci nattu suñu borom tegu la ko. kon sant ko ba nga xam ne islam takku nattu bi mu la teg nekkul akbara nekk bi gën a rëy walam tusib ka te nattu boobu li mu lay dal dal dal. dal na ci sa yaram dal na ci sa alal dal na ci say doom dal na ci say moomeel waaye walam tusib ka laalu la fii diini ka rëngi-rëngeewul sa ngëm yàlla waaw rëngi-rëngeewul sa diine ba nga nekk yéefér ba mu la tegee lool tiilikan niqam ba mu la tegee ah yii nii nga xamante ni mooy xéew mooy mooy mooy mooy mooy mooy natt yooyele mbugal yooyee waaw jaarewu fa borom bi teg la nattu nga nekk yéefér xoola la da doon Seydina Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu ci ghazwatu Tabuk waaw nga xam ne gaa yi da ñëwoon ba maliku Ghassan Ghassan di ko woonaan ko ñëwal ci ñun dégg naa ne foofu xat an na an na an na an na xat jafaat sa ànd doon mu yonente bi saa saam la ci jubloon ndax diviser pour mieux régner moom gëmul dara yónnee ko kii naan ko dégg naa dañ la temps yi dañ la bàyyi kenn faaleetu la embargo la ci biir dëkk bi ñëwal fii di nga fi fekk lépp mooy lu tubaab yi wax gars yi buñ nee ci réew mi yàq fi def fi lu leen def ñu ñu ñu ñu tëj leen ñu ne dañuy def tout ngir indi leen seen pays ndax foofu mooy droit de l'homme bu ko defee foofu man na faa nekk. ñu yónni ko mu xotti affaire yi def ko ci ci ci taal bi la ko dugal waaye xoolal na mujj borom bi tuubal ko laqad taaballah waaw te suuratu tawba fam jeexe kon nag lim la teg li muy metti metti ne yóbbuwul sa diine. mettit yii nii yóbbuwul sa diine kon nag ba léegi ma waxaat la washkuruhu aydan id biha salakta maslaka awliyaihi fa fuzta mu ne kon washkuruhu dellul du ko sant woon sa borom aydan ba léegi id biha salakta bam la jaaralee jaare ko ci ci nattu yi mu la teg mu ci la la sóobe maslaka sóobuwaayu awliyaihi ñi nga xam ne ñooy parandoowam yu sell yi radiyallahu anhum fa fusta nga gañe wax nañ la ko sànq yonent waaye saa saam nee na ki ëpp nattu mooy yonent yi topp ku topp ku gën topp ku topp alayhi salaatu wassalaam kon yow ci yoon woowee la la teg balay nattu nattu yu toll noonu la kon nag nga texe boo ko xamee wee noonu daal di koy muñu noonu sant yàlla ci lim la ko teg mu ne wali taajjuli al-uqubati huna fi hadhihi dunya wa aksun amkana mu ne kon sant ko ba léegi lu tax mooy ci gaawe gu mu gaawee mbugal gii bàkkaar gi nga def mu teg la ci mbugal léegi huna fii ci àddina bi fii hadhihi dunya ci àddina gu dege gu jege gii ta doyadi wa aksun sunu am que contraire bi possible woon na possible woon na mënoon na ne ah, mënoon na la bàyyi seetaan la ngay defi bàkkaar mu ne kii du ma ko du ma ko faye léegi fii damay bàyyi ba mu ñëw àllaaxira ma dugal ko ko safara loolu mënoon na nekk mais defu ko mu teg la ko fii ngir bu àll gi yow loolu mooy teg nañ la ko fii ba pare yow boofu da ngay ñëw rek ñu ne la xul udxul aljannata bi salaam duggal ci àjjana bu sa ci ci jàmm kon nag kon nga war koo gën a sant ci lii mu ne wajal shi'araka bi kulli waqti kasratal istighfari qabla al maqti mu ne wajal te na nga def shi'araka sa symbole li nga xam ne moom ngay wane mooy li nga xamante ne ku la gis moom la lay gise te moom ngay nekk ci sa digganteeg sa borom li nga xam ne mooy sa symbole bi nga xamante ne yow moom rekk nga xam bi kulli yi ci waxtu wu ne ah ci yii mu la wax mooy waxtu yim la wax yépp yim fi romb wax la ko yooyu yëpp defal yow sa shi'ar sa symbole saa su ne ñeenti waxtu yii nii muy ñeenti taxawaay yii bu ci ñëw rek yow na la fekk nga nekk koo xam ne kasratal istighfar yi loolu ngay def li nga xam ne tout le temps yow jëlal lool mooy sa symbole mooy li mooy liy feeñ li nga xam ne moo nekk sa biir dëggoog sa digganteeg borom bari looy def ay istighfar loolu waxoon nañ ci ca buntam qablal maqti laata borom bi di la mere ndax bu dee da lay def nga di la teg yi ngir nga dellu ci moom di la defali xéewal ngir nga sant ko faale woo ko di la may nga man koy jaamu nga ñëw di aaw sa bopp mu teg lay mbugal ngir nga dellu ci moom nga gin koo weddi ah jaarale seetaan la ay bàkkaar di jaare ci yow nga gën a féttérlu loolu dalay dalay dalay mere balaa loolu nag di la dal yow tout seul tout le temps deel def ay istighfar mu ne wa kathrata alhamdi wa nafea xawli wa quwatin la yem mu waaye nanga def ba léegi muy sa shi'ar wa kathrata bari looy def alhamdulillah yu bari ci sant yàlla ci lim la teg ala kulli xaal alhamdulillah waaye di daq xawlin benn pexe boo am ci mën a jàmm yàlla wa quwa ak benn kàttan boo mën a am ngir mën a jaamu yàlla waaye benn pexe boo mën a am ngir mën a génn ci napp napp yu la teg waaye benn kàttan ngir mën cee génn nga dàqal ko sa bopp te saxal ko ci borom bi mooy laa hawla wala quwwata illaa billah deel saxoo lool tamit waaw an nga xam ne nga dàqal ko sa bopp an xayri rabbi tawli dàqal ko kenn wëlif képp koo xam ne kudut rabbi tawli ki nga xam ne mooy <coughs> boroom ak tawl muy moom lay wax du tawl fële ca ca saar ba <coughs> mooy ca suuratu Gaafir gaafiri damb wa qaabili tawb shadiidul iqaab shadiidul iqaab di tawl muy boroom xéewal yu mag yi kon nag képp koo xam ne ku dut borom xéewal yu màgg yoo yële borom kattan gu mag gi muy borom bi tabaaraka wa taala dàqal ko ne amul pexe te amul kattan tàmbalee ko ci sa bopp ak mbooleem bindeef yi kon nag fii la sëriñ bi yemale fii di ñëw nag mu dugg ci beneen faslun muy faslun fi sabri insha allahu taala wala taala wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun